بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di di àndaat ak yéen ci liggéey bi nga xam ne dañ koo door mu jëm ci fiqhul azkar euh, xam ngeen ne noo ngi woon ci azkar yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa daf daan xëy di ko def di gontu itam di ko def euh, noppi woon nañ ci tey jii tàmbale woon ko ci ayatul kursi ñetti lixlaas yi ak ñetti fàllax yi ak ñetti naas yi asbaxnaa wa asbaxal mulku lillahi ba mu jeex allahuma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa ba mu jeex allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta ba mu jeex allahuma inni asbaxtu ushiduka wa ushidu xamalata arshika ba mu jeex ñeenti yoon allahuma ma asbax bi min nicmatin aw bi ahadi min xalqik ba mu jeex allahuma azif fi badani ba mu jeex ñetti yoon xasbi allahu laa ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim juróom ñaari yoon allahuma inni asaluka al afwa wal afiya fi dunya wal axira ba mu jeex allahuma alim al ghaybi wa shahadati ba mu jeex bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa sabil alayhi ñetti yoon raditu billahi rabbana bil islami diina ñetti yoon moom itam yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghith ba mu jeex asbahna wa asbaha almulku lillahi rabbil alamin allahuma inni asaluka khayra hadha al yawm ba mu jeex asbahna ala fitrati al islam ba mu jeex subhanallah wa bihamdihi téeméer yoon laa ilaha illallah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir fukki yoon laa ilaha illallah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir moom itam téeméeri yoon subhanallah wa bihamdihi adada xalqi wa rida nafsi wa zinata arshi ñetti yoon allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah wa atubu ilayhi téeméeri yoon a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa ñetti yoon allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin fukki yoon loolu jéemoon nañ ko firi sunu kem kàttan nu ñëw tey ci azkaaru naw mi mooy dikkar yi yonent bi daan jëfandikoo ci nelaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf daan am njàpp waaye daf daan jël loxom ndi jooram itam jël lexub ndi jooram teg ci daal boole ñaari tenq yi daal tafli qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas su ko defee su ko jàngee ñetti yoon daal di jël ñaari yoxo yooyu lim mën a laal ci yaram bi yëpp mu laal ko tàmbalee ci bopp bi ak xar kanam gi ak yaram bi yëpp su noppee mu jàng ayatul kursi su jo noppee mu jàng amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi banam jeexe su noppee wax bismika rabbi wada'tu janbi bismika rabbi ci sa tur yow sunu borom wa baasu laa tege jën bi sama wet gii wa bika ci sa kàttan arfa'u laa koy yëkkatee ma demee ba war a yow it sa kàttan ci laa koy yëkkatee fa in am nafsi boo téye sama ruugi farhamha maa ngi lay sàkku nga yërëm ko soo ma faate ci guddi gi ndax xam ngeen ni yat nelaw na yeewaatul wa in absaltaha soo ko yebalee ma yeewwaat fahfasaha bëgg naa nga sàmmal ma ko ñi ngay sàmme sa jaam ñu baax ñi li ma bi ibadaka dellu wax ne allahuma innaka xalaqta nafsi yow yàlla yaa bind sama ruux gi wa anta tawaffaha yaa koy faat laka mamaatuha wa maxyaaha ak dundam ak ak faatoom lépp yow la ñeel in axyaytaha faxfasha soo ko dundalee moom bakkan bi moom ruux gi sàmm wa in amattaha su fekkee rey nga ko faxfir laha jéggal ko allahuma inni asaluka al aafiya xadis boobu imam muslim génn na ko yàlla yàlla ma fegal sa mbugal booy dekkil sa jaam lan moo tax nga tudd dekki ndax nelaw dafa nuroog dee yow nuroog dekki noonu itam rot na ci bismika allahuma amutu wa ahya ci sa tur yow yàlla ci lay dunde ci lay faatoo bu ngeen seetloo da ngeen di xool ne nelaw niroo gim niroo ak faatu mooy moo tax yonte bi di ci jëfandikoo baat yi bu baax a baax ngir mën ko fàttaliku subhanallah fanweer ak ñett alhamdulilah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñeent loolu dem sallallahu alayhi wa sallam santaane woon na ko digaloon ko Fatima ak Ali niki noonu euh, allahuma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi yow yàlla mi nga xam ne yaay borom juróom-ñaari asamaan yi di borom juróom-ñaari suuf yi wa rabbal arshil azim tey yaay borom aras ju màgg ji rabbana wa rabba kulli shay'in yow mi sunu borom tey borom lépp faaliqal habbi wan nawa yow mi nga xam ne yaa xar aw fépp xar itam ab saal wa munzila tawraati wal injil yow mi wàcce tawraat ak injil wal furqaan maa ngi làqu fi yow ci ay lépp loo xam ne yaa ngi téye ci ay càmbaanam waaw bika min sharri kulli shay'in anta aaxidu bi naasiyati yow yàlla yow rek yaa njëkk dara jiituwu la yow rek yaay mujj dara ñëwut sa ginnaaw allahumma anta al awwal fa laysa qablaka shay wa anta al axiru fa laysa baadaka shay yow yaay ki féete kaw dara féetewu la kaw wa anta al zahiru fa laysa fawqaka shay waaye yaay ki biiru dara gënu laa jege dara wa antal baatilu fa laysa dunaka shay yàlla na nga fay samay bor te yàlla nag ma daylool ci ak ñàkk iqdi anna dayna wa aghnina min alfaqr lépp ñaani guddi la ñaan yu bëri yi nag yaay xool yi nga ci mën a ñaan nga ñaan ko bokk na ci lim daan ñaan alhamdulillahi alladi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la kaafiya lahu wala muwi ay sant yàlla mi nga xam ne moonu lel moonu màndal moo fekk te moonu fat bari waa na koo xam ne amul ko ko fekk amul fat yow mi am néeg boo fanaan sallahu am na ñuy fanaan ci mbedd ma bokk na ci itam allahumma alim al gayb wa shahada yow yàlla yow mi xam ak suuf di borom boroom tey boroom lépp te moom ko maa ngi seede ne benn bur am bul yow maa ngi làqu ci ayu sama bakkan ak ayu seytaane ak bokkaaleem may toggoo itam loo xam lu ñaaw la ci sama bakkan bii wala ma di ko ñoddil ab jullit loolu jàngale woon nañ ko fekk ci azkaar yi allahumma alimul ghaybi wa shahada fadir as-samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malikahu wa ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim noonu itam alif lam mim bi nga xam ne mooy tanzil tanzil min kitaabi laa rayba fiihi min rabbil aalamiin muy sajda daana ko jàng ci guddi gi ak tabaaraka itam daan ko jàng ci guddi gi wax ci ay ngëneel yu rëy moom tabaaraka moom yi ne day fegal nit ki mbugalum bàmmeel bokk na ci ñaan yi nga xam ne rot na it yow yàlla maa ngi jébbal sama bakkan maa ngi lay jébbal sama bakkan maa ngi jël sama mbir yëpp di ko jëlal jëme ci yow te jëmale sama xar ci yow tey wéer sama ginnaaw ci yow wéer goo xam ne ak xemmeem tey wane ne amul benn wéeruwaay amul benn muccukaay ci yow lu dul mu delluwaat ci yow di gëm naa sa téere bi nga wàcce ak sa yonante bi nga yónni allahuma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta yëpp ay naan ay ñaan la yoo xam ne yu ama am solo la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko ñaan ci buy tëdd jullit bi war cee mokkal kem kàttanam loo xam ne dana ci mën a royee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ci moom muy jël ay saafara di diwooga di wékk ay téereeka yu yëpp bokkul ak li bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te ab jullit nag moom wax dëgg yàlla gannaaw yàlla teg na ci kanamam ab yonent te yonent boobu wax dëgg yàlla alquran wàcc ci moom ñaar fukki at ak ñett ba mat sëkk sunna itam doon wàcc ni alxuraan doon wàcc ci moom mu leer li mu mat a leer lépp ak moom ci ak tayeefam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain وصيتي ولا